alayhim salaatu wassalaam baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa luutan aataynaahu xukman wa cilma wa najjaynaahu min alqaryati allati kaanat tacmalu alxabaa'is innahum kaanuu qawma saw'in faasiqiin kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukk bi ak ñeent mu wax waluuta beneen yonent boo xamante ne nii moom ci al anbiyaa yi nga xam ne ñoom la dëppe saar bi alayhim assalaatu wassalaam la bokk mu ne waluuta fàttalekul seydinaa Luut ba mu tuddoon ci jataay bi génn ta mu àndoon ak seydina ibrahim alayhim assalaatu wassalaam demoon ci al ard ila al ard allati baarakna fiha demoon ca suuf soo sele nga xam ne la boroom bi tabaaraka wa taala barkeel ngir waa àddina bi yépp muy al muy li nga xam ne mooy bilaadu shaam mu ne kon waluutaa fàttalakul yonent boobu it di seydina alayhi salaam aataynaahu xukman wa joxoon naa ko li nga xam ne mooy xam-xam mooy xeloo ak àtte lu mën a àttee nit ñi wa ilma ak xam-xam boo xam ne moo ko def yonent def ko yonent jox ko xam-xam bi moo mu àndal wa najjaynaahu ma daal di koy muccal minal qaryati ci dëkk ba nga xamante ne ni yàllati dëkk ba nga xam ne kaanat taamalul xabaa'is nekkoon nañ doon def yu ñaaw yata salte mooy ña doon defum góor jigéen ci waa Sadum ñoo ñëlee waaye it waxoon nañ la lañ doon def bañ ko doon gis mooy dañ doon toog ci seen grand place yi ba pare nit ñi bu leen amee ñuy romb mu ay xeer di leen ko xaañ ba pare di leen reetaan ba pare tamit bokk na ci leneen lu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim doon wax te loolu am na ci lenn xadiis yoo xam ne tudd nañu ko kene ñoom waa si waa Sadum ñoo ñële nga xamante ne ñoo doon defum góor jigéen ba pare bi saboote nit ñi buñ leen rombee ñu lay xaaj bu ñu la xaajee bam dal la ñëw boo gestoo ñu xool fële di reetaan nag di kekku ba pare di def suñu góor jigéen ci seen garam place yi waaye nee nañ bokk na ci liñ doon def dañ doon ngalawal ci seen biir ñàkk kersa lañ defoon ba pare mu nekk loo xamante ne nii noonu daal lañ doon dunde mooy yu ñaaw yooyu yépp bi ci a garaaw nag mooy mooy gi ñu mooy seen boroom azza wa jalla doon ko bokkaale mu ne innahum dëgg-dëgg waa sadum ñoo ñële mbokki seydinaa Luut yoo yële alayhi salaatu wassalaam kaanu nekkoon nañu xawma saw in nit ñoo xam ne nitu yiis lañu de nitu lu ñaaw ta bon faasiqiina nekk ñu génnoon ak topp wa adxalnaahu kanta seydinaa luut moom ñu daal di koy dugal fii rahmatinaa ci suñu yërmande gu yaatu gi ñun borom bi azza wa jal innahu dëgg-dëgg moom luut alayhi salaatu wassalaam min as bokk na ci ñi nga xamante ne ñu sell ñi ta baax de mu ne wa Nuuha tuddal beneen yonent fii ci saar bii nga xam ne mooy seenub saar bi saaru yonent yi alayhim salaatu wassalaam wa Nuuha mu ne fàttalil seydinaa Nuuh alayhi salaam id ba nga xamante ne nii naadaa min qabl ci la ñaan daldi woo boroomam ngir mu alakal ko ay ñoñam bañ ko weddee min qabl loo xam ne moo jiitu yonent yi ci jot a tudd yonent yàlla Muusaa min tuddoon Seydina Haarun Seydina Ibrahim ak Seydina Luut mii mu ne kii may tudd moo leen ñëw yàgg moo leen jiitoon muy kan muy Seydina Nuux nii moom ñaanoon na ci kaw ay ñoñam min qabl woowoon boroomam ngir mu alak leen ci lu jiitu suñu borom dafa stajabnaa la ma daal koy nangul ñaanam boo gële fa najjaynaahu ma daal di koy muccal wahlahu ak ay ñoñam ñu ko gëmoon waaye nag ba mu desoon jabaram ja comme ni ñu ko gise woon man muccal kooku ñu ko gëmoon minal karbil ca la nga xamante nii mooy xat-xat ga mettit ga mbugal mu mag ma di mbënd mu réy ma ma nga xam mu mag ma ba mu ñëwee faagaagal lépp asamaan si di wàcce ndox si di ballu ndox ba ni nga xamante ne noonu la leen faagaagale de waaye suñu borom nee na ma muccul ko moom ak ñi ko gëmoon wa nasarnaahu ma dimbali ko ca bam na ñaadee ñaan ma dimbali ci kaw ñoñam minal qawmi alladhina kadhabu bi ayatina ci kaw nit ñi nga xamante ne nii di ay ñoñam ne weddi woon suñu laaya yañ ko joxoon innahum dëgg-dëgg waa kër yonent yàlla nuux yooyu lee alayhi salaatu wassalaam kaanu nekkoon nañu ñoom itam xawma saw in nit ñoo xamante ne nit ñu yées lañu woon nit ñoo xam ne lu bon kese doon tukkee ci ñoom fa aghraqnaahum ni ma leen bugale nag ci karbul azim boobale mooy dama leen lamal ajmaa'iina mbooleem seen mu ne wa daawuda tuddal beneen yonent fii ci saar bii di suuratul anbiyaa ba léegi mu ne wa daawuda fàttalakul seydina daawud wa suleymaana ak doom jali seydina suleymaan alayhim wa salaam id ba nga xamante ne nii yaxkumaani ñoom ñaar dañu ngay àttee fil xarsi ca wàllum saw la jëmoon ca wàllum mbay ma dee id ba nga xamante ne nii nafashat fiihi daal dina koy ruur ganamul xawmi mooy benn waay benn gaayluwaay la woon bu amoon toolam benn waaye boo xam ne ab sàmm la man daal di jël ay ay ay ay ay ay gàttam daal di ruur tool bi <coughs> tool bi guddi buñ nee ruur nag mooy xar yoo xamante ne kenn sàmmu leen kenn toppatoowu leen ñu jóge fa la ñëw tool wala ka sàmmkat bi dal di yëga di ñoom ñu daal di dem dugg toolub jàmbur waaye fii buñ nee nafaset mooy guddi lay doon nga xamante ni nii nag ci yoon nag ñoom dañoo waroon a yeew seen xar yi garder leen waaye ñu bàyyi ko ci mu dem ruur toolu gaa yi loolu waa ji nag daal di raafal tool ba yëpp ñu daal di koy lekk nag loolu la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii ne ñoom looloo xewoon foofu la de kon nag wa kunnaa kon seen àtte boo bële te wàllu mbay ma ak waaye nga xamante ni mooy sàmm ba ak baykat bi nga xam ne kon mooy sàmm bi moom ay xaram ñoo ñëw guddi daal dugg ci toolu baykat bi daal di raafal la fa ne yëpp daal di lekk la nga xamante yi nii mooy may ma de suñu borom nag tabaaraka wa taala ne loolu nga xam ne ñoom ñaar bañ ñëwee ngir yonent Yàlla Daawud àtte leen ak la fa xew ak Seydina Sulaymaan alayhima wassalaam mu ne loolu wa kunnaa nekkoon nañ li hukmihim ca seen àttee nga xam ne ku nekk ci ñoom ñaari yonent yoo yële àtte woon nañ ko alayhimu salaatu wassalaam shaahidiina ku ko teewe la woon laa borom bi fa fahamnaaha ñu daal di xamal nag la gën jub la gën a mooy Seydina Daawud la mu àtte woon noonu la waaye mooy la gënoon la gën a nag jub ca àtte ba loolu Seydina Sulaymaan la ko yëgal moom la ko xamal moom la ko comprendre loo loolu la naan fa fahamnaaha ñu dégg loo ko xam loo ko Sulaymaana Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam wa kullan ku nekk ci ñoom ñaar nag ah tey naa joxoon naa ko xukman xam-xam mooy àtte bu loo xamante ne moom la ñuy àttee ñu xam ne moom la ñuy àttee diggante jaam yi wa ilman ak xam-xam goo xam ne ci laa leen defe yonent ñoom ñépp ak xam-xamu àttee lépp ak xam-xam bi nga xamante ne nii moom la suñu boroom jagleel ñi nga xam ne yeneen ñooy yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne wa saxarnaa taman maa tàggatal maa daawuda ànd ak seydinaa daawud ma daal di koy tàggatal aljibaala li nga xam ne mooy montagne yi de yu sabbih na ñuy sàbbal di ànd moom wax tayra ak njanaaw yeeg picc yi comme niñ ko gisa woon ci tuur suuratu saba gisoon nañ ko wakkun naa te ñun boroom bi nekkoon nañu faa'iliina di tàggat gawagu nga xam ne moom lañ ko tàggataloon montagne yi nga xam ne bu doon jàng zabuur mooy téereem boobu di ko jàng suñu waroon wàcc woon ko ci moom montagne yi dañuy ànd ak moom di sàbbaal ak moom ak picc yi mooy fépp nekk loo xamante ne nii ñépp di sikkarandoo di jàng li nga xamante ne mooy wax yu borom bi azza wa jal mu ne wa allamnaahu mu ne moom Seydina Daawud moomalee alayhi salaatu wassalaam bokk na ci xéewal yi nga xamante ne man borom bi tabaaraka wa taala defal naa ko ko ma xamal ko sanata labuusin mooy li nga xamante ne nii noonu la ñuy defaree li nga xamante ne mooy mbubbu kom lakum ñeel mooy ne loolu niñ koy defaree moom jàngaloon naa ko xamal ko ko sanata labous ni ñuy defare mbubbu koŋ yi ak lépp lu jëm ci armature de guerre wàllu li jëm ci wàllu waxoon na wa alam naa lahul hadid waxoon nañu bi ñu doon gis saar boobu gisoon nañ mu ne suñu boroom nee na ci ak ci suuratu euh, Saad gisoon nañ tamit lu mel noon moom moo ko nooyalal li nga xam ne mooy weñ nga xam ne da ci doon defar ay arme ba pare ngir défendre li nga xamante ne mooy diine ji ci boroom bi azza wa jal mu ne man maa ko xamal kon sanaata labusin mooy ni nga xam ne noonu lañuy defaree mbubbu koŋ yi de liggéeyu mbubbu koŋ lakum ñeel leen yéen way ngëm yàlla yi bu ko defee dëgg ji ngeen bu àndul ak doole caaxaankat yi faagaagal leen li tuhsinakum ngir ngeen man di protéger wul yaaru min baxsi min bu ngeen newee ci xare yi ak seeni noon de fa hal antum moo yéen ndax du ngeen sant seen borom loolu moo taxoon mu ne woon Seydina Daawud waa kër Seydina Daawud alayhi salaam i'malu ala Daawuda shukra yéen ala Daawuda yéen waa kër Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam shukran jëf da xam ne moom sant yàlla la moo tax sant moom du sant naa yàlla kese ci làmmiñ waaye jëf di def li nga xam ne mooy ndigal yi tey sori kon nag Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam lii la ko borom di defal xamal ko loolu te tamit defal ko loo xamante ne li jëm ci wàllu naka la jullit ñi war a amee kattan ci li nga xam ne mooy wàllu xare ak yooyu ndax boo amul li ñu wax léegi dañ lay faagaagal moo tax yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis bu nekk sax yi alaa innamal quwwatu ram alaa innamal quwwatu ram alaa innamal quwwatu ram alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innamal quwwa wax ko ñetti yoon li nga xam ne mooy kat kattan li tax ñu naan force dëgg-dëgg mooy aram ni man di tirer tey daj say cible waaye bu dee say munition foo dóor lépp jaar ca àll ba sa waay yow moom xam nga ne sa xare moom dañ lay gaaw a faagaagal léegi nag bala ñoo jeexal mooy id la fil harthi fii loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne ñoom li ñu doon attewoo lool mooy gaay bi nga xam ne mooy ne sàmmkat bi mooy ci la juróom ji ñëw ci guddi gi lekk toolu li nga xamante ne nii mooy mooy toolu na kii ñëwee dañoo ñëw ci Seydina Sula euh, Daawud alayhi salaam léegi nag mu leen mu déglu leen ku nekk wax li nga wax léegi nag mu ne kon yow comme que yow sa sa xar yi ñoom ñoo lekk di tool waa ji mu jël xar yi ne léegi yow sa xar yi ngay jox waa ji quoi borom tool bi léegi biñ génnee Seydina Sulaymaan alayhi salaam ne woon ci bunt bi ne leen lan la leen nabiyullah lan la leen yonent bi yàlla bi Daawud sama baay alayhi salaam lan la leen àtte ñu wax ko mu ne man gis naa ne dafa mel ni am na noo xam ne manoon na àtte neneen mu ko mu ne ko xaram nga gis mu wax ko ne ko man li ma gis mooy ne comme que kii ay xaram ñoo lekk li nga xam ne mooy tool waa ji dañuy jël xar yi nga jox ko boroom tool bi moom muy jëfandikoo ci li nga xam ne seen meew meeg di ratt ci ñoom ak seen leen beeg yooyu ba keroog kële moom jur ji moom mu fexe defariwaat tool bi ba tool bi baax ba mel na meloon bu meree noonu ñu delloowaat ku nekk ay mbiram mu ne ko est-ce nii la ñuy doxal yow sama doom léegi nag loolu la suñu boroom di wax àtte boobu muy Seydina Daawud li mu àtte woon loolu moo doon moom noonu la ko gisewoon